بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliina sayyidil awwaliina wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafiicinaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciin. wa radiyallaahu tabaaraka wa ta'aalaa an qutbil caarifiin wa imaami siddiqiin mawlaanaa abil cabbaasi ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam eh, ñu ngi dellu si ba tey ci tafsiru suuratul Ma'aarij fi nga xamante ne moom lañ ci yemoon ci suñ bi weesu mooy fi boroom subhaanahu wa ta'aala di waxe ne hum alaa salaatihim daa'imuun mooy alladiina gaa nga xam hum ñoom wala ala salaatihim ci seeni kaw julli yi ala salaatihim ci seeni julli yi daa imuna dañ ciy sax eh, gisoon nañu xadis eh, bi eh, wala maa ngi déggul aaya bi gisoon nañ li nga xamante ne moom moo ci aju woon ci wàllu baat yi ak li nga xam ne moom moo ah, ñu tàmbali woon sax ci li nga xam ne moom moo aju woon ci jàngat mi yoo xamante ne moom la ñuy ci suñu aaya bi te moom mooy Euh, le fait que ñuy war di sax ci benn jaamu yàlla wala ci ay xeeti jaamu yàlla euh, et que loolu mooy yoonu dëgg-dëgg ñi nga xam ne dañoo jokkoo ak seen borom subhaanahu wa ta'ala ci soobu ci euh, loolu gisoon nañ ci suñ jotaay bi weesu wala ci jotaay bi ko jiitu li nga xamante ne moom mooy rango gi ñuy rango yoonu nitu yàlla yi mooy nitu tasawu fi et gis nañ ni borom xam njëkk yi ak ñu mujj ñi ñu màgg ñi ñoom ñëpp rahmatullah alayhim wa rabbi ci yoon woowu la ñu sóobu woon euh, am na ñu ci màgg ñu ci limoon ñoo xamante ne ràññee nañ leen ci buntu tasawuf ci buntu fiqh ci buntu xadis euh, ñu nekk ñoo xamante ne euh, seen xadis yi ñu ngi ci saxiix yi ñu ngi ci sunan yi naka noonu ci masaanid yi ak musannafaat yi ak yeneen téere xadis yu mag yi te ñoom ñoo ñu njëkk naka noonu d'ailleurs ku mel ne al imam Abu Salamata astaghfirullah imam Abu Hazim Euh, ku mel ne euh, Sufyan ibn Sa'id sawri ku mel ni hatta ba al-a'immatul arba'a mooy ñeenti imam yu ñeenti ngir ak yeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy ñu mel ni imam Abul Qasim al-Junayd ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne imam al-Fudayl ibn ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi alayhim nga xamante ne seen ràññeeku yu ñu ràññeeku ci yoonu tasawuf dafa leer. Euh, dafa leer leeraay boo xamante ne seeni ay taalibe yi ñoom ñoo ko taxalee ci ñoom euh, te it seeni wax ci yoonu tasawuf dañ koo xame rawatina ñi nga xamante ne ay imam lañ ku mel ne al imam Abdullah ibn Mubarak al Marwazi ak ñeneen ak ñeneen ñu ñoom maanaam ñooñu ñëpp dañoo sóobuwoon ci yoonu nitu yàlla yi euh, te yoon boobu noonu dara lu dul alquran leer ak sunna bu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ak jaayante ci maanaam di jaamoo borom bi wa taala ni nga xamante ne noonu la ko borom bi jàngale digale ko waaye tamit euh, roy li nga xam ne moom mooy tànk yenente bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaaba yi radiyallahu tabaraka wa taala anhum euh, naka noonu du dara itam euh, lu dul ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu njëkk ñi buñ fi dañuy am seen ay taalibe yu ñu taxool yu ànd ak ñoom jële ci ñoom xam jële ci ñoom ay ay jaamu yàlla maanaam ñu jaayanteeg ñoom ci ay xeetu jaamu yàlla ay zikar et cetera Euh, ñu soobu ci yoon woowu euh, gisoon nañu yoon ci ñaari jotaay ci ginnaaw li nga xam ne noonu la ci ñooñu yëpp soobuwee ba tey boo xoolee ci mboolem imam maanaam ngir yu mag yi imam yi nga xamante ne ñoom ñooy ñu mag ñi ñu ñi ci ràññeeku boo delee ci mazhab yëpp da ngay fekk ne ñi nga xam ne ñooy ñi ci gën a ràññeeku ñooñu ñëpp dañoo soobu ci yoonu tasawuf gis nañ ko ci mazhab Hanaabila ku mel ne al imam Muwaffaqud-Din euh, al Maqdisi al imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al Maqdisi nga xam te ne ay taalibi Cheikh Abdul Qadir Jilani la ñu woon jëloon nañ seen tariqa comme ni nga xamante ne tamit noonu la ku mel ne al imam ibnul qayyim ak al euh, imam euh, ibnu taymiya ak ñeneen ak ñeneen noonu lañ jëlee woon masab bi nga xamante ne maanaam noonu lañ nekkee woon ñu woon ci woonu euh, qadiriya ci lo tariqa sir abqal al jilani radiyallahu ta'ala anhu ak ñeneen naka noonu tamit noonu lañ gisee ku mel ne imam yi nga xamante ne ñoom ñooy imam an-Nawawi gisoon nañ ko ci mazhabu Shafi'i rahmatullah alayhim Euh, ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne ay imam la imam al-Ghazali kon ku dégg tasawuf dégg imam al-Ghazali xam ko te moom mooy maanaam euh, euh, kii la pivot ci li nga xam ne moom la wax usul fiqh ci li ñuy wax fiqh ci mazhab Shafi'i maanaam usul la maanaam pivot ci maanaam koo xamante ne la kenn mënu koo contourner la ci maanaam ci mazhab yooyu naka noonu ci mutakallimuna yi muy ilmul kalam ñu yëngatu ci buntu aqida pas-pas tawhid ku ci imam bu màgg la ci et cetera Euh, naka noonu ku dégg tasawuf dégg ko euh, maanaam ba nga xamante ne ñenn ñi sax dañuy yëngu ci tasawuf te soobuwuñ ci yeneen xam-xam yi dañuy foog ne moom maanaam ci yoonu tasawuf rek la ne et cetera donc euh, noo ko noonu bu ñëwee ci mazhabu xanafi yi wala boog rahmatullah alayhi ku ku mel ne al-Xaskafi ak ñi nga xamante ne ñoom mooy al-imam Abidin Euh, ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah alayhim ak dër ñi nga xam ne ku mel ne imam Badruddin al-Ayni euh, ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñëpp ay imam lañ ci euh, mazhab bi ak ak ñeneen ak ñeneen imam as-Sarakhsi sana borom kii naka la tuddati Badaa'ih as-Sanaa'i' ak ñeneen ñi nga xam al imam Ibn Hammam ak ñeneen ñoom ñëpp nga xamante ne imam at-Taftazani nga xam ne dëgg la que ni imaam la dëgg la ci buntu euh, fiqh ci buntu usul fiqh et cetera mais buntu la euh, ak ci buntu euh, ilmul kalam mais naka noonu noonu la nekkee tamit ndënk ci ñi nga xam ne mooy mazhab tasawuf yi ci buntu tasawuf maanaam noonu la nekkee ngënk comme li nga xam ne noonu lañ gisee ñi ñu ñu màgg ñi ñëpp ñi jëloon ci yoonu jël yoonu tasawuf jël soobu seeni yoon Euh, ci mboolem mazhab yi comme ni ñu ko gisee ci imam as-Sakhawi imam al-Hafiz ibn Kathir euh, Shafi'i mazhab la moom tamit ah, euh, mais ci buntu tasawuf ah, comme ni ko gisee woon ak ñeneen ak ñeneen maanaam bari nañ du du du ñu jeex du ñu xaaj maanaam bu yeboo nga ni ñi ci ëpp ci borom xam-xam yi noonu lañ mel. al na ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah même bu fekkente ne xëy na dana jafe ñu ràññat le ni tariqa sangam la nekkoon waaye. Euh, bu ñu xoolee sëriñam yi ay nit tasawuf lañu woon euh, euh, ak ñi nga xamante ne ñooñu la jëlee ci ñooñu ku mel ne imam wala bokk ñooñu ñu maanaam ay taalibeem ku mel ne imam as-Suyuti imam as-Sakhawi ku mel ne Zakaria al-Ansari te sëriñam yi tamit ku mel ne Cheikhul Islam al-Bulqini ak ku mel ne Zeynuddin al-Iraqi ak ñeneen a ñeneen rahmatullahi alayhim ñu ñëpp seen ay ay ay ay nitu tasawuf lañu woon comme ni nga xamante ne leeraloon nañu ko ci suñu jotaay weesu. bu ñëwee ci mazhab Maliki rahmatullah alayhim imam as-Sawi tam buñ ko xoolee nga xamante ne eh, eh, eh, imam la boo xamante ne moom d'ailleurs xalifa la sax d'ailleurs moom ak imam ad-Dardir ñoom ñaan ñi ay xalifa lañ ci mazhab ci ci ci tariqatu xalwatiya ci seen jamono ñoo nekkoon xalifa et cetera ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne ay imam yu màgg lañ ñi nga xam lañ ñu ñu ràññee lañ ci ci mazhab bi nga xam ci mazhab dañu nekk ay imam ci waa ahlu tasawuf maanaam euh, ci gàttal daal bu ñu leen jëloon ñëpp tey bu ñu leen xoolee ñoom ñu ëpp ci tasawuf rek euh, te dañoo sóobu ci yoonu yàlla parce que ay maanaam mënut a tàqalikoo tasawuf du dara loolu mooy l'islam bu sell Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu comme ni ñu ko définir bi xam te ne moom lañ ko laajoon lan mooy xaqiqatu tasawuf moom dafa ni mooy imtisaalu awaamir wajtinaabu nawaahi euh, zaahiran wa baatinan min haythu yardaa laa min haythu tardaa tasawuf dëgg moom mooy lan moom mooy nga jëfee ndigal yi nga nga bàyyi li mu tere euh, ci biir ak ci biti mais ni ko yàlla bëggee pas yow ko bëgge loolu moom mooy tasawuf kon fu fekkente ne xame nañ ko nii te mu leeree nii te mu ràññeeku ko nii day dañuy daal di gis ne lënt lënt yu bari day daal di deñ caaxaan yu bari nag yu ñuy gis ak foo ak xotti xormay diine xotti xormay sharia xotti xotti xormay sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xam ne moom la ñuy gis ñàkk ko fonk alquran ñàkk ko fonk sunna ak yeneen ak yeneen ak maanaam gi euh, nga xamante ne moom la ñuy gis ci ñii nga xamante ne ñoom la ñuy tuddee waa tasawuf euh, ba nga xamante ne euh, buñ leen gisee kenn du leen nawloo ci diine maanaam kenn du dem ci seen jotaay ba bëgg faa delluwaat te fekk yàlla rek la ñor par et cetera ak yeneen ak yeneen lii moom maanaam du lu mu xam maanaam du lu kenn xam lu mu doon léegi nag dañ ko woote woo ci turu tasawuf waaye loolu tasawuf loolu moom mooy li leer ñun lii nga xam ne moom la gis lii moom bokkut ak tasawuf voilà kon loolu dafa war a leer euh, te mu ñu ñu ñu ñu bañ ñu ñu bañ a jaawale te yi euh, waaye nag soobu ci yoon boobu nag buñ seetloo daa iman day faral di ànd ak euh, ay ay jaamu yàlla yoo xamante ne dañ koy jaayante ak nitu yàlla yi ci suñ jotaay bi weesu tamit waxoon nañ ci xeetu jaayante googu ak nitu yi li nga xamante ne moom mooy solo gi nga xam ne moo ci ne ak njariñ maanaam lu fekk mu nekk sunna yenente bi sallallahu alayhi wa salaam mais mu nekk sunna sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom nekk et ñoom ñooy ci seen ginnaaw et que jaayante boobu maanaam loolu lu ñu xam la et te lu lu lu am la loo xamante ne euh, ci sharia la maanaam ak ci sunna euh, li nga xamante ne tamit moom mooy euh, léegi ci bu ñu ñëwee nag léegi ci jaayante yooyu nag dafa am jaayante ne damay tudd borom subhanahu wa ta'ala borom subhanahu wa ta'ala jaamu koy jaamu maanaam julli gi ñuy julli maanaam ay wird yi nga xam ne moom la ñuy werd ci suñ jotaay bi weesu waxoon nañ ne saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam euh, comme ni Seydina Xuzayfa wax radiyallahu anhu wird bi nga xamante ne euh, dañ koy faral di def ñoom euh, saxaaba yi radiyallahu anhum mu gënoon a siiw ci ñoom mooy di jàng alquran kaamil bi ci ayu bés maanaam muy ci juróom-ñaari fan naka noonu mu nekkoon wird buñu daan def naka noonu noonu lañ amee woon yeneen i zikar wird yoo xamante ne yenn yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko joxoon ñenn ñi ñenn ñi seen wird yi nekk ay wird jaamu yàlla maanaam julli yenn yi nekk wirdu euh, koor yenn yu nekk wird ci leneen ak leneen maanaam wird du rek ne zikar lay doon mais daf fekk ne euh, zikar moom mooy li gën a ràññeeku maanaam zikar bi nga xam ne moom la ñuy toog di tudd borom subhaanahu wa di ko tudd di di di tudd euh, ay turam ak ay meloom maanaam di ko bàkk di ko kañ di ko màggal di ko sant Euh, ak yu noonu euh, di ku jéggalu di julli nag yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaare bu ñu waxee zikar xel yi day faral di dem ci loolu noonu naa loolu ci zikar la bokk mais du loolu kese moom mooy zikar euh, mais yooyu yëpp ay wird la maanaam loolu la ñu tuddee wird ba nga xamante ne comme masalan xadis bu nekk ci sayyidina xadis bu nekk ci saxiix imaamu muslim rahimahullahu taala Euh, naka noonu euh, imam at-Tirmidhi solo na ko rahmatullah alayhi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax hadith sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi mu naan bi mu naan man naama euh, an hizbihi aw an shay'in minhu summa fa qara'aha wala boog mu ne summa qara'aha wala summa qara'ahu bayna salaat al-fajri wa salaat al-zuhri fa ka'annama qara'ahu bil-layli loolu mu ne képp koo xamante ne dama an naama an hizbihi boo xoolee borom xam xam yi ci seen sharh yi ñuy sharh hadith boobu euh, ñoom foofu baatu dañ naan euh, loolu euh, dañ naan hizbi yi bi maanaam wirdi yi lay tekki maanaam wirdam wala boog ñu ne fii mashru mashru'iyatul wird bi maanaam fii loolu day day wane maanaam yoonal gi ñu yoonal wird maanaam surtout ci guddi gi wala ci yeneen i waxtu maanaam Yonent bi sallallahu ne képp koo xamante ne da ngaa nelaw wëlif sa wird ba nga daan def ci guddi gi wala maanaam xisba maanaam li nga daan jàng moo xam alquran la wala zikar la boo daan jàng ci guddi gi euh, nga nelaw ko ba xëy suba maanaam nga nelaw fàtte ko maanaam boo xëyee suba maanaam boo ko defee diggante fajar ak zuhr maanaam loolu mooy fay nga fay ko heure boobu day mel ne remplacer nga ko ci waxtu wi ko waroon defoon maanaam ci euh, day mel ne def nga ko ci guddi ga te loolu noonu moom mooy ki nga xam ne da koo baaxoo di ko def mais nag mu daal di koy tëb maanaam cette fois-ci maanaam mu nelaw wala liif ko wala boog aw an shay'in min wala boog ci lenn ci li mu doon def maanaam loolu yëpp day yoo day wane wird ni nga xamante ne noon la nekkee loo xamante ne euh, lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu yoonal la lu ñuy di def la te euh, loo xamante ne lu sax la ci alquran ak na comme ni nga xamante ne noonu lañ fi gën a leeralal incha allah taala gisoon nañ ci suñ jotaay bi weesu ni nga xam ne noonu la borom subhaanahu wa taala di limee mbir yooyu di lim euh, li ñuy zikkar ci suba gi ak ngoon gi bil ashi wal ibkar bukratan wa asila wa bukratan wa asila wa sabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar maanaam yëpp mu wax suba ak ngoon suba ak ngoon suba ak ngoon maanaam loolu moom moo indi nit nitu tasawuf yi di yoonal zikar suba ak di yoonal zikar ngoon lii moo ko indi ak eh, yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi maanaam di yoonal eh, zikar suba yoonal zikar ngoon maanaam te lépp nag yuriduna wajha muñ ci leneen lu dul jëmmi borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam loolu rek lañ koy defal defuñu ko ngir am alalu adduna defuñu ko parce que dañoo xam ne zikar bi soo koy def sa al sa affaire day ko parce que euh, nit ki su ko defee euh, bu àllaxira euh, day day mucc defuñu ko parce que day dugg àjjana wala day et cetera yëpp defuñu ko ku lool yuri duuna waj ah maanaam dañ koy def rek ngir jëmmi borom bi subhaanahu wa ta'ala kon loolu lu mat a bàyyi xel la te loolu moom moo indi yoonu tasawuf nitu yàlla yi daal am maanaam organiser mbir mi teg ko ngir loolu te d'ailleurs euh, loolu façon zikar yi euh, loolu euh, foofu dafa am beneen mbir bu ci bu ci bu ci bu ci bu muy laaj parce que am na zik léeg-léeg yenn jotaay yi wala yenn mbir yi dañ ci wax wàllu zikar fekk liñ ci namm mooy zikar suba su suba ngoon gi naam am na zikar yow kese am na mais dafa am ñi nga xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu bi mu na nga toog ak ñi nga xamante ne ñooy def zikkar yooyu su bëggee ngoor gi maanaam loolu da ciy juñ jaale maanaam zikkar bi nga xam ne moom la ñuy def ci mbooloo parce que sinon toog defandoo ko toog ci jotaay boobu dootu amati njariñ su fekkente ne euh, ku nekk day toog rek après beru zikkar zikkaram maanaam dootul amati euh, njariñ te sax na ci xadis bu xamante ne euh, imam at-Tirmidhi soloo na ko naka noonu mi ngi ci musnad imam Ahmad rahimahullahu Euh, taala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam hadith sayyidina anas radiyallahu anhu bi mu naan iza marartum bi riyadil jannati farta'u euh, boo leen euh, rombee tooli ajjana yi na ngeen maanaam tool dëri ajjana yi maanaam yu naat yi ci biir ajjana maanaam na ngeen na ngeen na ngeen ci witt maanaam ngeen ci jariñoo ñu ne ko wa ma riyadul janna ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lan moom mooy toolu ajjana yi lan la mu ne xilaqu zikr mooy mbooloo maanaam xilaq boo xoolee mooy wërngal mooy rond moom la ñuy wax daaira mooy rond xilaa ko zikr maanaam yooyu nga xam ne dañ koy def ci ngir zikar euh, loolu kon day wane ne te zikar euh, buñ koy wax ci cosaan maanaam mooy tudd baatu laa ilaha illallah wala baax baatu allah allah ndax ñëw na tamit ci xadiisu euh, sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu Euh, bi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mi ngi ci sahih imaamu muslim euh, naka noonu am na riwaaya bu nekk ci musnad imam ahmad rahimahullah yenente bi sallallahu wa alihi wa sallam ne euh, la laa taqumu saatu ala maanaam saa mooy waxtu wi nga xam ne mooy moo a ñëw waxtu woo mooy ne ne dana loolu du muy muy àdduna tukki loolu du am mukk ci kaw koo xamante ne laa taxumu sax ala man ala man yaqulu allah allah euh, ci kenn koo xamante ne ci kaw suuf day wax allah allah allah loolu du am te dafa am beneen sax mbir bu ci moom mooy dafa ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci beneen riwaaya bi daf ne ala ahadin yaqulu allah allah maanaam euh, adduna al alaxira du taxaw mukk maanaam euh, adduna du tukki mukk fekk ci kaw am na kuy tudd yàlla naan allah allah te mboolem ñu solo xadis bi mboolem ñu ko solo dem leen ci sax ci ci sax imam muslim dem leen ci musnad imam ahmad rahimahullah amul kenn ku ko xam nasab ñëpp dañ ko rafetlu allah allah loolu mooy wane ni zikkar bi lañ ci nama parce que euh, maa ngi dégg ci kenn ci euh, sëriñu salafiyé yi euh, xam na ngir bañ rek nit ñi di wax allah allah mu ne ne. Euh, que ni euh, al imam euh, kii la Cheikh Ibn al-Usaymin rahimahullah ne loolu li muy tekki mooy la taqumu saa ala man fil ard yaqulu allah allah maanaam allah bi maanaam ittaqullah wala yu mel noonu maanaam ragal leen yàlla maanaam lool loolu doon na wér fu doon dañ nasab mais nag parce que nasabuñ ko dañ ko rappoo maanaam yëpp ul allahu allahu loolu mooy wane ni loolu mënta nekk lu dul ci benn maanaam mooy ne dañ ñuy wax kuy wax allah allah di ko tegale di sikar allahu allahu allahu allahu allah allah loolu la te euh, loolu kon dalil bu dëgër mi ngi ci saxeexu imam muslim mais léegi lan ngeen di waxati euh, mi ngi ci musnad imam ahmad de euh, ci musnad imam ahmad riwaaya bi dafa ni ala ala ala man yaqulu la ilaha illa allah maanaam kuy wax la ilaha illa loolu day wane ni tamit zikar bi ci boppam lañ ci namb maanaam même bi ñuy wax allahu allahu zikar bi tamit mooy li nga xamante ne moom lañ ci namb te alquran bu waxee comme naan uskurullah la wax tudd leen allah waskur isma rabbika tuddal sa turu borom ku du keneen kan la ku dul allah te bor yonent bi sallallahu lii wane ne moom ci boppam doon na ko zikar mooy le fait que mu xirtal ci nit ñi waaye tamit le fait mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam borom subhanahu wa ta'ala ne ko defal nangam te bu fekkente ne ñun amuñu dalil sax ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na ko def jëmmi mu nekk ci alquran borom subhanahu wa ta'ala naan ko defal loolu mooy wane ne def na ko. parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sañu ta mooy ndigalu yeneen bi sallallahu ndigalu borom subhanahu wa ta'ala am na yeneen ay yoo xamante ne borom subhanahu wa ta'ala danaan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxal nangam te du am dalil buy wane na mais le simple fait que mu na ko wala wax parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam du mooy yeneen du mooy mukk euh, kon euh, li nga xamante ne moom ba pare comme aqulillah waxal allah kon maanaam loolu yëpp day tegtale ne di zikar allah allah kese baax na euh, léeg-léeg nag nga dégg ci ñenn ñi euh, gis naa ci sax euh, ñenn ñi di wax naan sax ndeysaan am na ñoo xamante ne woy comme li suuf yi di def loolu dafa triste ndeysaan dafa dafa di di di toog naan allah allah wax jooju amul benn sens ah di ko waxee noonu maanaam mel ni comme si que ni dëgg-dëgg maanaam dafa am léeg-léeg léeg-léeg da dul xam maanaam ndax ñàkk xam la rek keeg di set wala euh, ñàkk yeewu da ci bokk maanaam dafa mel ni ñoom ñaar dañoo lëkkaloo tamit euh, ndax euh, tey su fekkente ne mbir mi teguloo ko ci lu dul di toppandoo ay waxu keneen te yow jiw maanaam xooloo dalil te laajoo ko luy wane ne lii lii ngay tere baaxul maanaam mais dégg nga rek mu wax nga daal di toppandoo wax ji gis nga ko mu bind rek nga daal di recopier mbind mi toppandoo ko loolu maanaam du yëfi nit koo xam te ne bëgg naa yeewu dëgg-dëgg maanaam fokk mu wut maanaam parce que li gën a simple loolu far wax ju ñuy faral di wax la euh, ku ñuy yàgg a waxtaanal dina koy faral di seetlu mooy man ak yow tey suñ doon waxtaan tey le minimum bi am mooy balaa may daaneel wax di nga xool ndax wax ji na maanaam waaw wala déet ndax wax ji dëgg la waaw wala déet ak lan moom moo war a mën a firndeel wax ji ak ban niveau laa war a mën a jàppee maanaam ba niveau ba ban niveau laa mën a jëlee wax ji comme jàppe ko comme loo xamante ne wax ji du du munu ko bañ munu ma ko bañ a nangu maanaam loolu yëpp il faut ma ràññee ko suñuy waxtaan ma loo wax rek foog sama xel gaaw analyser loolu wala boog ma ni waxee sa xel gaaw analyser mbir mu mel noonu te bu ñu xoolee alquran ak hadith yeneen bi sallallahu alayhi wasallam day dëgëral ne mën si kar si kar yu mel noonu d'ailleurs am na leneen sax lu gën a lu gën a yéeme sax na ci ne Seydina Bilal radiyallahu anhu keroog bi nga xamante ne ñu ngi ko doon mbugal di ko sonal daf doon wax lan ahadun ahad ahadun a ahadun ahad ahad lan la tur yàlla la xam nga ahad daa bokk ci tur yàlla yi qul huwa allahu ahad allahu samad ahad moom la doon zikar ahadun ahad ahadun ahad loolu la doon zikar maanaam ngir jeex gi mu jeex ci borom subhaanahu wa taala sey ci moom ba gisul lu dul borom borom subhaanahu wa taala moom rek nekk ahad waaw léegi est-ce que dañu ne Seydina Bilal li mu doon wax c'est triste ndax ahadun ahad ahadun ahad amul sens amul jariñ loolu la ñuy wax qul a antum a'lamu amillah waxal yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal gaa yi ne leen yéen a gën a xam wala yàlla yéen a gën a xam wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën a wala saxaaba yi radiyallahu anhu kon bu ñu kenn euh, di di di maanaam euh, waxuñu ko nag ngir xuloo ah ngir euh, dàgga sante déedéet maanaam dañ koy wax ngir leeral parce que dafa am ñoo xamante ne xëy na dañoo xamul wala ñu am lu ñu yaakaar te demewut noonu léegi te d'ailleurs jullit ñi yenu nañ fi raaya di wax alif laam mim alif laam mim et cetera te amul njariñ mais xattaa toog naan subhaanallah subhaanallah subhaanallah subhaanallah subhaanallah lu tax nga lan ban différence ngay def ci ñaar yooyu lan mooy tax nga def différence ci diggante ñaar yi parce que bu dee ci sens rek ngay wax amul sens muy tudd turu yàlla ak muy tudd ne maa ngi bàkk yàlla maanaam di répété waat la même chose maanaam ñoom ñaar amul différence bu fekkente ne ci mbiru maanaa kese nga ko teg amul amul amul différence euh, te xel lu jariñ lu dul xalaat. Euh, loolu tamit mat nay bàyyi xel daal maanaam loolu en fait bokk na ci problème yi euh, xulóowu mooy ak ñoom sax de déedéet mais dafa bokk ci problème yi yenn salaf yi du du ñëpp tamit parce que du ma du ma jël ñëpp dugal leen ci benn saak yenn salaf problème yi ñu am léeg-léeg euh, seen yéene day rafet loolu man dama leen koo nangul seen na euh, bëgg giñ ñu bëgg topp alxuraan sunna man ànd naa ci du ko diingat sauf que. dañuy jaawale léeg-léeg mbir yoo xamante ne euh, ba pare du ñu nangu trop di jëfandikoo seenum xel te xel mi borom subhanahu wa daf koo joxee daf koo jox doomu aadama maanaam ngir mu ci soppandiku ci mbirum yi maanaam di comprendre mbiru diine yi mbiru àdduna mbiru àllaxira et cetera nan lay def ba mu yëwén maanaam xel mi borom subhanahu wa daf koo indi ngir loolu maanaam ñàkk a jëfandikoo am xel léeg-léeg day waral maanaam euh, nit ki euh, tàyyee la xalaat te bu tàyyee day indi Euh, ay ay ay ay jafe-jafe ci ci ci dégg-dégg yu bëri ci ak compréhension yu bëree bëri bëri te bu boobaa ay mafahim yu bëri maanaam ay compréhension yu bëri day waral day day waral ñu ñu ñu ñu wéralaat ko ñu leeralaat ko euh, donte nag man nangul naa leen man bokkuma ci ñi leen di xalab de man nangu naa ne ñoom bëgg topp ak sunna moo leen tax a jóg naam donte wute nañ ci yenn masala yu yu bëri léegi ci biir loolu. Euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy moom mooy euh, masala euh, ci biir loolu maanaam mooy kon xelaxu zikr yi d'ailleurs am na beneen liy wane ni jotaay zikr yooyu mooy am na beneen xadis boobu moom mi ngi ci saxee imam Bukhari mi ngi ci saxee imam Muslim yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ci xadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ñëw na ci xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu bi mu fi turuqi yaltamisuuna ahla zikr ci beneen riwaaya yaltamisuuna hilqa zikr euh, euh, mu ne euh, ñi nga xamante ne mu ne naka buur yàlla subhaanahu wa am na ay malaayka yoo xam ne dañuy wër ci suuf si dañuy wër lan la ñuy xool maanaam ci yoon yi lan la ñuy làmbatu maam lan ahla zikr ñiy zikar mu ne suñu gisee fa idha wajadu qawman yazkuruna allaha qaalu halummu ilaa haajatikum suñu tasee ak ay yuy tudd yàlla rek dañ naan ñeneen ñi seen yeneen mbokk malaaka yi kaay leen ci seen aajo bi gaa yi ñëw ñoom ñëpp ñu ñëw malaaka yi nee na ñuy tegaloo yeneen bi ko wax sallallahu bu la mu ne ñuy tegaloo di tegaloo di tegaloo ba bay ba ba ba ngir muur muur leen ngir eh, sàmm leen ngir eh, teral leen ci asamaan su njëkk si ñoom ñëpp ñu toll ba ñu ñuy tegaloo ba ci asamaan su njëkk si borom subhaanahu lan la sama jaam yi def ñu ne ko dañ xam nga lan la xam nga tudd boobu liy waree ne zikar boobu toog di zikar lay tekki xam nga lan lan lan lañ wax daf naan yusabbihuunaka wa yukabbiruunaka wa yahmaduunaka wa yumajjiduunaka li li li lu mu doon dañuy wax dañ lay dañ dañ lay sàbbal mooy dañuy wax subhaanallah dañuy kàbbar dañ naan allahu akbar sant mooy alhamdulillah wa yumajjiduunaka maanaam xeeti tagg ak bàkk yu bëri dañ koy def dañ la koy defal mooy kon yamale ko rek ci baatu mi mais ci yeneen xeetu sikar yi ñu ngi ci biir euh, léegi lii nii nan la ko nit mën a toogee daan ni ah non non non ko euh, zikri parce que déglu dégg naa salaf yu bëri ah xadiis yu mel nii ñoom bu ñu ci yegsee ñoom da d'accord nañ ci xadiis yi mais dañ naan euh, jotaayu ja jotaayu wax waxtaanee diini la jotaayu fàttalante yàlla maanaam sikar la maanaam mooy jotaayu xam-xam la quoi ñoom loolu la ñuy wax. lan mooy dalil bi wane ni mbir mi ci xam-xam rek lañ ko war a teg parce que am la te al am yutlaqu ala umumihi hatta yarda dalilu takhsis te lii ma lay wax nii qaida usuliyya la qaida usuliyya la bu mag a mag mooy lan mooy lu général dañ koy bàyyi ci généralité ba mu am dalil bu leer buy wane ni lii dañ ko particularisé dañ koo jagleel nangam alors que ci biir texte bi zikrullah lañ wax ci biir texte yi yëpp zikar lañu wax tudd yàlla d'ailleurs bu doon dañ koy spécifier sax allah lay daal di doon parce que zikrullah la wax tudd allah kon bu fekkoonte ne dañ koy spécifier ci allah lañ koy spécifier lañ koy jagleel waaye duñ ko jagleel allah parce que euh, mboolem loo xamante ne lëkkaloo na ak di màggal yàlla ak di tudd yàlla ak di fàttaliku yàlla ak di dellu ci yàlla day daal di dugg ci maanaam boobu lépp nag lépp xattaa ba li nit fenkal boppam xattaa ba li lan nit fenkal boppam loolu noonu xattaa ci biir julli ndax euh, ku mel ne Seydina Abdullah ibn Umar na euh, taaya moom jàngale na taaya euh, rek te amul ku ko bokkaale dañuy wax sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu radiyallahu anhu bi nga xamante ne dañ koo xamee en tant que assari maanaam koo xamante ne dafa teg tànkam ci yoonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bañ naan ko al asari yi kii teg tànkam ci jeexital yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne euh, euh, léppam teg tànkam ci yoonu yenente bi la sallallahu alayhi wasallam moom bu defee loolu lan moo tax nga jàpp ne euh, beneen zikkar bu ñu mënta def teyte loolu ci biir julli la ko def ah, attention te ci biir julli moo gën a garaaw bu fekkee mën na koo fentee noonu lan moo tax duñ ko def ci beneen ci biir julli lan lan lan rek lan mooy dalil bi euh, kon yii yëpp dañ koy wax euh, ngir leeral li nga xam xamante ne moom la euh, nit ñi soogu ci yoonu yàlla parce que li tax ñu wax ko noonu parce que dañ doon wax ci di wax koo ci yàlla di wax ci yi nga xam ne mooy yoon yi ñu teg pour ngir mën di jokk ci borom subhaanahu wa taala et que dara du ci génn alquran ak sunna dara du ci génn alquran ak sunna leer Euh, te euh, bu fekkente ne euh, lim bi la ñuy wax loolu gisoon nañ ko yeneen bi sallallahu alayhi moo ko wax uklufu anfusakum minal a'mali ma tutiquna na ngeen teg seen bopp ci jëf yi loo parce que li nga attan mooy lim lu ñu xam limam parce que buñ bis bu amatul lim rek mooy doo xam lan lan la maanaam il faut mu précis te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ne mu ne ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla Euh, la gën a sopp fa yàlla ci jëf yi mooy la ci gën a sax même bu dee lu néew la maanaam xaalis euh, yi mu ngi ci Sahih Imam Bukhari ak Sahih Imam Muslim rahmatullah alayhima euh, wa radiya anhuma te ña te ñoom ñaar ñoo tegaloo ñaari xadis yi ñoo tegaloo yëpp xadis ma Aisha la radiyallahu anha day tegtalee ci anam gu leer ci ne kon jël lim dëxale ko teg ko maanaam mu nekk loo xamante ne lim bu nu xam la même bu dee bu néew la loolu moo gën maanaam mu nekk noonu rek loo xam ne day ànd ak eh, lu ñu tuddee fawda mooy anarchie maanaam loo xamante ne kenn maanaam doo ko natt ci dara doo ko natt ci waxtu doo ko teg ci dara amul ci lenn lu leer parce que su su dul loolu duñ mën a wax duñu a tudd eh, li nga xam ne moom mooy permanence bi mooy eh, le fait que ñu naan daa mun a ci aaya bi comme ni ko aaya bi waxe yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ad-dawaamuha mooy li ci gën a sax maanaam li gën a respecté critère daa imuna maanaam loolu la mooy ad-dawaamuha mooy li li a respecté te loolu pour mu mën ko respecter il faut mu am lim ñu tënk ko ci lim ñu koy précis ba pare tënk ko ci ay waxtu yu leer te waxtu yu leer yi alquran ci boppam leeral na ko suba ak ngoon suba ak ngoon léegi lii maanaam lan la nañ ñaawlu ci mbir yi yëpp lan lañ ciy ñaawlooti allahumma ba mu des nga ne ma euh, parce que lënd loolu tam beneen euh, lënt lënt la mooy ne Euh, d'accord nañ mais jëmmi zikkar yi yéen yéen di def masalan dëgg maanaam day jegel borom subhanahu wa ta'ala tey na bi ngeen di def day jegeel borom subhanahu wa ta'ala salaatu ala nabi bi ngeen di def dëgg la da ngeen di jegel borom subhanahu wa ta'ala laa ilaha bi ngeen di def dëgg la da ngeen di jegeel borom subhanahu wa mais lan mooy wane ne euh, ni ngeen ko maanaam lu tax ngeen tànn loolu kese mais kan moo ne am na amuñu droit tànn lu dul li nga xamante ne moom la ñu àttal ak li sax ak li nga xam ne dañ ciy jaayante ak nitu yàlla yi. te loolu leeraloon nañ ko ci jotaay bi weesu mais jaayante googu noonu dafa sax ci alquran ak sunna te am na leneen waxoon nañ ne ni mu amee ay imam ci buntu fiqh noonu la amee ay imam ci buntu aqida noonu la amee ay imam ci buntu tasawuf léegi lan moo tax imam yi ci buntu fiqh ñu nangu leen lépp xattaa bu ñu wuutee imam ci buntu aqida ñu nangul leen xattaa bu ñu wuutee ci masala yi nga xam ne mën nañ koy wuute comme bu imam fiqh ci imaam yi ci buntu tasawuf duñu leen nangul benn prérogative benn perspective duñu leen nangul dara lan moo tax lan moo tax xattaa ba imaam yi ci siira ci naxu ak ci yeneeni xam-xam yi ñu mën leen a nangul seen ay wuute te duñu nangu ci waa tasawuf seen maanaam ak seen gu wuute alors que foofu la mbir yi gën a yaatoo parce que l'essentiel rek moom mooy nit ki na tudd yàlla na fàttaliku yàlla na am ci loo xamante ne eh, daf koy daf koy daf koy daf koy gën di delloo ci borom subhaanahu wa lii mooy l'essentiel bi léegi kon lu tax nga ni euh, yow non mais waroo woon def lii lii nga waroon def ba pare nga bëgg koo ne yonent bi sallallahu alayhi def ko woon te yonent bi sallallahu alayhi moom moo wax ne man sanna sunnatan hasanatan falahu euh, ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamati min ghayri an yanqusa min ujurihim shay wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha euh, ila yawm al-qiyamati wala yunqasu min uh, uju min awzaarihim shay xadis boobu xam nañ ko mi ngi ci saxiix mi ngi ci sunan yi uh, saxiix imam muslim mi ngi ci mi ngi tam ci sunan yi yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan ne képp koo xamante ne man sanna sunnatan xasanatan uh, parce que li tax xadis bi am solo te dafa leeral mais lu am am solo dafa leeral lu am solo parce que xadis soxna Aysa bi radiyallahu anha bi mu naan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd képp koo xamante ne da ngaa sos ci suñu mbir mi mooy diini ji loo xamante ne bokku ci dañ la koy delloo maanaam kon il faut que ñu comprendre que ni kon li muy tekki mooy boo ci sosee loo xam ne ci la bokk kon duñ la ko delloo parce que loolu mooy mafhumul muxaalafa usul la de li may wax usul la maanaam lii ma nekk di wax nii dugg dugguñu sax ci li nga xamante ne dañ naan mbir mi nit ki borom subhaanahu wa ta'aala am lu mu ko jagleel waaw wala déet déedéet dugguñ sax ci domaine boobu ma lii ñu nekk di wax yépp ay lu leer a leer la ci xam-xam yi nga xamante ne mooy xam ulumu zahiri yi yi ñu tuddee ulumu zahiri yi mooy xam-xam yu zahiri yu feeñ yi ci ci loolu la ñuy nekk di wax yu leer a leer la lu tegu ci alquran ak sunna maanaam génn guñ ko de te mboolem qaida buñ fi tudd mboolem ñu ko diingatalee rek koo ñu ko diingatal di nga diingat mboolem borom xoxo yi nga xam ne ñooy borom xoxom l'islam yi parce que ñoom ñoo teg qaida yi te dañ koo jëlee ci yaxu alquran ak sunna moo ci lañ ko ci lañ ko tiré du rek dañoo toog di réfléchir di xalaat déedéet nekkuñu ci kuuru usul fiqh wala yu mel noonu loolu kon du jar ñuy indi yenn détails yi déedéet mais dañuy wax rek ne qaa'ida la mafhumul muxaalafa lañ ko tuddee loolu ci usul fiqh képp ku jàng usul fiqh xam na ko voilà mooy bu ma boo ma waxee lii li muy tekki mooy kon damay comprendre ci ginnaaw ne dafa am lu implicite ci ginnaaw ci biir wax ji loolu mooy mu muxaalafa voilà mooy lan mooy ne. daf ne ku sos ci suñu mbir mii muy suñu diine jii loo xam ne bokku ci parce que su yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax wax boobu loo xam ne bokku ci su dul woon ne am na njariñ ci wax ji bu dul woon ne am na njariñ ci wax ji du ko tudd sallallahu alayhi wasallam parce que moom du wax ngir waxu caaxaan wa ma yantiqu anil hawa du wax waxi bakkanam bakkanam abadan bànneexu bakkanam déedéet comme alquran ni mu ko waxe loolu day tegtal ci anam bu leer ci ne lan ci ne mën nañ ñoo sos ci diine ji lu ci bokk te loolu preuve bi mooy xadis bi ma la tuddal léegi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ku sos man sanna ku sos baat boobu sos lay tekk mënut a tekki leneen ku sos lay tekk sanna waxoon naa leen ci suñu jotaay bi weesu ne leen baat yi nga xamante ne moom la alquran di jëw di di indi leen baax li ma wax alquran li muy indi ak xadis yeneen bi sallallahu alayhi ko indi mu nekk baat yoo xamante ne dañ koo xamee ci istilah bu rafetlu maanaam seen jargon technique seen terminologie. ñu xamee ko yeneen i ba maanaam ñu am nuñ ko xamee comme bu ñu naan sunna baat yooyu bu ko alxuraan ak xadiis solowee waxee tegtalewul maanaa bi nga xamante ne moom lañ ko xamee ci fiqh wala ci usul wala yu mel noonu déedéet maanaay cosaani lay tekki donte maanaa boobu nag mën na day mën na lëkkaloo ak bële mais pas tout le temps te joxoon nañ ci exemple ci jotaay bi weesu te joxoon nañ ci baatu exemple sunna fii ku sos lay tekki parce que sunna lan lay teg ci ci lugha mooy ak tariqatu masluka xayran kaana aw sharra xayran kaanat aw sharra ak tariq mooy yoon boo xamante ne dañ koo sóobu bu baax wala bu bon yoon bu ñu sóobu rek loolu mooy sunna ci làkku arab léegi nag ci istilah borom xam-xam yi ku bu ñu wax sunna xam ngeen ni bokkul maanaam parce que bu ñu naan ñaari rakka ginnaaw euh, timis sunna la xam ngeen liñ ci jublu moom mooy du farata mais lu baax la par exemple. buñ nee eh, usul usul fiqh buñ nee nangam sax na ci alquran ak sunna ci téere bi ak ci bi wa sunna li muy tekk mooy benn masdar ci masdaru sharia sharia maanaam balluwaay ci balluwaay sharia maanaam fan source source bu ñu mën a tiirijee ay ay ressources ay information de départ ay éléments yu ñu war a étudier boo xam te ne maanaam ngir mën a saxal ay attey sharia loolu boobaa foofu la loolu sunna lay tekki et cetera donc kon ñu nay leer voilà maanaam kon ñu dellu si waat Euh, euh, mooy ne képp koo xamante ne da ngaa sos lay tekki man sanna sunnatan hasanatan maanaam yoon woo xamante ne wala lu baax lu loo xamante ne jëf joo xamante ne dafa rafet da nga am tiyaabay jëf jëf waaye da am tiyaabay ku ko ku ko toppandoo ku la toppandoo ci jëf jooju ba yow maa fi xamante ne wàññi seen jëf ji dara waaye képp koo xamante ne da ngaa sos déglul man sanna sunnatan sayyi'atan parce que boo bañee ne sunnatan fële boo nee non non non sunna lay tekki sunna yeneen bi lay tekki sallallahu alayhi wasallam waa lay kon sunnatun sayyi'atan fii loo koy tekkee sunna bu bon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam am na sunna bu bon déedéet kon li muy tekki mooy ku sos yoon loo xamante ne bu ñuy sóobu la wala mbir moo xam na lu lu bon la da am bàkkaar ba waaye da am bàkkaar képp ku ko def ba yomal te du wàññi sa bàkkaar daal maanaam lii moom mooy. Eh, wane kon nit ki maanaam eh, imaam bi nga xamante ne eh, ci yoon bi la maanaam yoonu yàlla moom am na sañ-sañ ci di teg ay zikar ci di teg ay mbir yoo xam ne ay xeeti jaamu yàlla la mais attention na dëppoo comme ni ko xalis soxna ay radiyallahu anha na dëppoo ak lu sax ci alxuraan ak sunna maanaam faw mu am cosaan par exemple ku ku ku jël benn cocktail wala benn maanaam dajale. loo xamante ne ay zikar la yu sax ci alquran ak na nga ne léegi yow de ko sikar ñu jaayante ci jaamu yàlla googu loolu kenn mënul wax ne loolu baaxul kenn amul maqaama yi mën na lee mën a indi dara maanaam preuve buy wane ne loolu baaxul loolu kenn mënu ko leeral nañ ko léegi képp koo xamante ne te te te te non seulement dafa baax mais day ye day tax nit ki gën a yegg ci yàlla mu gaaw ci ndax sóobu ci yoonu yàlla la tarbiyewu la mooy di di di defar sa bopp daf cee bokk ndax tarbiya zikar daf ce bokk mais du zikar kese mooy tarbiya mais da cee bokk ndax yeneen xeetu zikar yi ci sa wax ci sa jëf ci say doxalin yooyu ci la bokk sa comportement yëpp ay xeeti zikar la comme ni nit ki di jàngee alquran jàng alquran du ci làmmiñ kese ah yaramu nit day jàng alquran xolu nit day jàng alquran xelu nit day jàng alquran ruux bi day jàng alquran et cetera maanaam euh, day jàng alquran. maanaam kon zikar tamit loolu la noonu la demee te zikar bi gën ci zikar yi mooy alquran mooy alquran moo gën ci zikar yi d'ailleurs loolu moom moo tax yoonu nitu yàlla yëpp da ngay gis ne ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ci tariqa yi ci yoon yooyu waxoon nañ lan mooy tariqa ci jotaay bi weesu euh, relation sharia ak haqiqa li nga xam ne moom mooy yoon wi ngay jaar ngir booy jëfee sharia nga mën a jariñoo ci maanaam nga mën a euh, incarner haqiqa loolu moom mooy tariqa kon yoon woowu nga xam ne moo lay jàppale ci loolu kon sans charia tariqa existé wul loolu tamit daa war a leer euh, képp koo xamante ne daa jàpp ne moom mu ngi ci tariqa sàngam mais charia bi yoonam nekku ci loolu li muy tekki mooy nekkul ci tariqa boobu bu fekkee ne tariqa boobu tariqa la boo xam ne dafa sax ci alquran ak sunna nay leer euh, kon yooyu bu ñu ko xoolee dinañ gis ne peut-être que benn laaj moo ci. Hmm, moo ci juddoo maanaam benn laaj da yaakaar naa mooy des benn mooy ne am na tariqa yoo xam ne ñoom seen zikkar yi ñuy wax du question que ne dañoo toog maanaam ne euh, dañ koo teg dañ koo nose et que sëriñ bi ci boppam moo ko nose ndax gis gi gis njariñ yi nekk ci xeetu zikkar yooyu ginnaaw bi nga xamante ne xool na ci alquran ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi bi jàngale njëriñal yi nekk ci xeetu zikar yi lu demee nekk astaghfirullah yu demee nekk salaatu ala nabi yu demee nekk laa ilaha illallah ak li mu màggee lu demee nekk ay subhaanallah lu demee nekk hasbunallah wa ni'mal wakil lu demee la laa hawla wala quwwata illa billah ak yeneen xeeti zikar yi comme euh, subhaanallah alhamdulillah allahu akbar euh, ak yeneen xeetu zikar yi ak yenn saaru alquraan yi seen ngëneel yi maanaam mu gëstu ko daal di xool daal di ciy dajale loo xamante ne dana tax ba mu ne léegi yow yéen sama taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen laa yéen ànd ak man te wóoluma ci yoonu yàlla am na zikar bii maanaam ndax dina leen jariñ nangam maanaam ci seen soobu seen yoon man maa leen ko noseen nii am na ci góor yàlla yi noonu lañ def loolu noonu la ñu def am na ci yàlla ñoo xam ne noonu lañ def nosee ko noonu parce que tey euh, parce que lu lool nag li koy indi ñaare mooy ne dañuy nekk ci tarixa yoo xamante ne amul zikar bu spécifique amul wérd bu spécifique boo xamante ne ci tarixa bi noonu lañ ko def ku lu deme nekk tarixa bi Euh, soxba la am maanaam ànd bi ngay ànd ak sëriñ bi mu lay tarbiya bil himmati wal xaal maanaam ci yitte ak ci xaal loolu moom lañ lay moom mooy tariqa chaziliya loolu moom moo tax ngay gis souvent ñoom ñuy ñuy wax lu bari affaire xirtal xirtal maanaam yére boobu ñu lay solal muy symboliser ànd gi ngeen war a ànd et yére yi di symboliser jikko yu rafet yi nga war a ràngoo euh, ak ni nga xool ni nga war a ajoo ci turu yàlla yi ak meloom yi ni nga xam ne noonu nga war a ràngoowee ay jikko yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noonu nga war a nekkee parce que loolu mooy rôlu sëriñ bi maanaam fexe ba nga mel noonu euh, léegi moom sëriñ bi nag léeg-léeg moom moo lay tànnal rek zikar euh, boo xamante ne daf la koy tànnal moo tax ngay gis yenn tarixa yu bari di am ay ay branche yeneen i branche ay bouchachia machichia et cetera mais en benn benn fekk tarixa bu mag la rek benn la voilà tey par exemple lu ñu tuddee tariqatu akbariya par exemple mooy bu Seydi Muhammad ibn Arabi euh, radiyallahu anhu par exemple lu ñu tuddee tariqatu akbariya amul maanaam euh, dañ koy wax noonu rek mais en réalité du lu parce que moom ci boppam amul woon tariqa boo xam ne danaan bii la mais sauf que ñi nekk ay taalibe léeg ñu noseel seen taalibe ay maanaam nekk maanaam nga dañoo dañoo sóobu ci yoonam maanaam ànd ak moom wala ñu ànd ak ànd ak moom et cetera en tout cas ñuy référé tamit ci njàngaleem Euh, parce que imam bu mag a mag la ci buntu boobu euh, ñu ñu ñu am ay zikar yu ñuy no yu ñuy tegal seeni taalibe yi naan leen dee leen zikar nangam loolu am na saa su ne ci maanaam ci tariqa yi même da gis sax xataa ci ci tariqa tijaaniya da ngay gis même am na wirdu wazifa xadara et cetera nga xam ne yooyu ñoom ñooy tariqa bi en réalité euh, et que leneen lu dul lii nekkul tariqa bi léegi mu am ci biir ñoo xamante ne ay muqaddam lañu doon wala ay xalifa mu am mbooloo mu ñuy àndal ñu am ay zikar yu ñu leen jox yoo xam ne yeneen la dañ koy mottali ko maanaam ngir euh, gën euh, mu nekk xeeti naafila ci ñoom maanaam ngir tarbiya maanaam ngir gën a yegg ci borom gaaw yegg maanaam et cetera loolu yëpp ak tarbiya loolu yi day am euh, mais laaj bi nga xamante ne mooy jañ boppam te laaj boobu laaj la boo xamante ne léeg-léeg day lënt ci ñenn ñi mooy ne ok. yow li nga wax ni ñun xam nañ ko te dégg nañ ko ba fii mën nañ ci ànd mais dafa am yenn tariqa yoo xamante ne te dañ ci tànn par exemple tariqa tijaaniya euh, si Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu wa ardaahu anna bihi moom waxul ne moom moo am ay zikar yu mu gis rafetlu ko jàngat ko gis ngëneel yi bu ci nekk ci alquran ak sunna ba noppi moom ci boppam mu gis njariñ ji mu indil ci sooboom ci yoonu yàlla mu jaarale moom fi mu jaar taalibe bi ci buntu boobu jox leen ay zikar yoo xam ne noonu dañ ko nosi ci buntu boobu mais moom dafa ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi moo ko ko jox parce que foofu foofu foofu différence bu rëy am na ci ak li nga fi doon jot a wax yëpp li nga fi wax yëpp boobu ba léegi ak lii du benn c'est que fii la problème bi ne bu boobaa masala bi day wërwërloo ci benn masala kese euh, wala dañ ko def ñaari masala masala bu njëkk bi nga xam ne ci lay njëkk wërwërloo d'abord mooy imaginer tey yow nga tëddoon nelaw nga gént yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam gént nañ ñam ci gént loolu kenn weddiwu ko ñëpp d'accord nañ nga gént yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu jox la wérd maanaam mu jox la euh, ay zikar ne la turu yàlla sàngam wala boog euh, zikar sàngam yow dee def nangam wala boog salaatu ala bi nga xamante ne siixa bi nangam la maanaam forme bi nangam la yow dee ci def nangam wala boog mu jàngal la salaatu ala bees boo xamante ne bokkul ci yi nga jot a dégg bokkul ci yi nga jot a gis ci téere yi mu ne la am na benn saatan nag bu ma jàngal mokkal ko nga ko ci biir gént gi mu répété ko ba bi nga yeewoo leer googu des sa xol ko laaj bi mooy est-ce que soo yeewoo danga naan zikar bi maa ko fent wala yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom ko jàngal lan ngay wax parce que possibilité moom xam nañ ne am na parce que possibilité ni loolu maanaam waxuma ne euh, dans les faits am na maanaam nañ génn dans les possibilité bi ndax loolu mën na nekk waaw wala déet ci charia am na waaw wala déet dañ naan la am na parce que ti hadith yi wane ne yeneen bi sallallahu dañ koy gént te ku ko gis moom nga gis wér nañ te leer nañ jarul ñu ci détaillé parce que loolu euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy wuute ñun duñ ci werante ak ñun kon jarul ñuy détaillé di dugg ci domaine boobu kon loolu am na loolu su dal su la amoon su la daloon parce que comme mën na ne kon possibilité mu dal ma wala mu dal la yow mën naa ne te ñun ñaar dañ ko war léegi loolu su demee noonu est-ce que da naan yow yaa sos zikkar yi waaw wala déet wala da nga naan yeneen saa salaam moo la ko def sikk nekkul ci ne mën nañ teel a juboo ci ne yeneen saa salaam moo la ko def léegi ban ban doole lay am. comme xam naa ne yenente bi la sallallahu alayhi wasallam léegi kon doole bi muy am mooy doole yi zikkar yi nga xam ne moom la daan jàngal ñenn ci euh, saxaaba bi radiyallahu anhu parce que ko daan toog c'est euh, comme euh, baqiyatu saalihaati yi mu jàngal soxna Fatima radiyallahu anha bi mu ko laajee ne ne moom day dëbb dëbb day dëbb dëbb loxo yi di mokk quoi est-ce que duñ ko wutal mbindaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko wutal bu koy jàppale yonent bi sax ne ko dama lay jox lu gën mu jox ko baaqiyaatu saalihaat subhaanallah alhamdulillah allahu akbar ba pare jox ko ci 33 mu nekk lim bu précis xam nga 33 mooy xubbul wax bi cofeel koo xamante ne ko jóg mayu borom bi la subhaanahu wa taala voilà voilà euh, léegi suñu xoolaatee Euh, le fait que après mu mottalee ko cent centième bi imaginez muy quatre-vingt-dix-neuf trente-trois trente-trois trente-trois quatre-vingt-dix-neuf la mais le centième bi gis nga muy symboliser quatre-vingt-dix-neuf melo yi tout yàlla ay melo yi mais aussi ismu al ismu azam tur bu mag bi mooy mooy ismu zaat mooy turu nekk-nekk bi ci boppam du sax boobu dootul turu turu melo yi dootul melo yi déedéet nekk-nekk bi borom subhanahu wa ta'ala l'essence divine al zaatu aliyya léegi nañu ñëw ci euh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu Seydina ñoom ku nekk jàngal na la ne la yow del zikar la hawla wala quwwata illa billah parce que fa innahu kanzun min kunuzil janna ndax trésor la trésor àjjana yi ñeneen ñi Seydina Muaz radiyallahu anhu nee na ko ya Muaz inni uhibbuka wallahi inni la uhibbuka fala tada'anna dubura kulli salatin an taqula allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika moo ko jàngal Seydina Muaz radiyallahu ne ko dama laa sopp Muaz Seydina Muaz radiyallahu walla walla dama laa sopp subhaanallah loolu tey nit ki su ko géntoon loolu dañ ka war a daf kaa war a marqué jour boobu loolu ku bis boobu def ko feet di ko feetu saa yu dellu si waatee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne deel bul bul bàyyi ci ginnaaw julli gu ngeex gu nekk nga wax allahumma eh, a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika loolu yonent bi sallallahu alayhi moo ko jàngal jàngalu ko saxaaba yëpp de radiyallahu anhum et cetera cetera buñ buñ ci doon lim euh, soxna Aisha radiyallahu moom la jàngal bi mu ne ko dama bëgg laylatul qadr su ma ko xamoon nan ne ko danga naan allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ñaan googu soxna Aisha la ko jàngaloon radiyallahu anha maanaam jàngalu ko ñëpp soxna Aisha kay ci mbaaxam ko jàngal ñeneen nit ñi et cetera kon loolu. duñ de maanaam bu boobaa yow li nga gént maanaam soo géntoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal lay sikar acte yooyu lay yor maanaam léegi nag acte boobu lay yor ci yow pas ci ñëpp attention ci yow lay yor acte boobu mais doo ko mën a imposer kenn ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na lii maanaam ñu koy nangu comme ni ñu nangoo hadith yi déedéet mais nag yow dana la concerner ak képp ku la gëm ku la gëm ne ci mbir moomu dana ko concerner. mbir mi nangu la wóolu la ak ñàkk wóolu kese ci loolu lay daal di aju mais du nekk comme ci bunt doole yi maanaam àtte comme ni dañ koy nangu comme ni ñuy nangoo ci buntu sharia ñaan yee ma leen wax léegi ci te mu joxoon ko saxaaba radiyallahu du bokk bien ci buntu boobu mais ci buntu maanaam nit ki ko gëm di ko jariñoo day benn lay doon loolu maanaam kon nañ ko bàyyi xel loolu lu am solo la soo d'accordul ci ne nag benn lay doon kon wax ma ban différence la kon wax ma ban différence lañ am ci buntu ngëneel rek laa wax waxuma ci buntu niñ ko war a d'accord rek et bu ma ko nanguwul euh, charia ban bët la may xoole waxuma boobu buntu boobu mais buntu bu ma koy jariñoowee njariñ bi may amal ci buntu boobu lay wax loolu muy benn point mais dafa am beneen masala bu wu ci wërwërloo mooy ndax possible na possible na ñu gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bi mu laa ko maanaam gis ko yàq sa tan loolu est-ce que possible na xam nga ci mbiru julli lañuy ñuy waxtaanee aaya bi ñuy waxtaanee yëpp aaya julli la yeneen zikkar yi ñuy wax yëpp zikkaru julli moo moo leen ëpp doole mais julli yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu koy jëli bi mu dellu see dafa jiite fii yenent yi alayhi wasallam ci baytul maqdis boolem yeneen yenent yi alayhi wasallam moom yenent bi sallallahu alayhi bu fekkente ne yeneen yenent yi mën nañ koo feeñu te moo leen gën waaw moom lu tere moom mu mën noo feeñu fekk moom moo ñu gën lan moo mën lan moo tere possibilité boobu euh, dëgg-dëgg bugguñu taxaw ci détail yu parce que loolu taxuñu ñëw détail yu ndax mën na gis yenn saa sam yàq zataan waaw wala déet loolu moom débat la boo xamante ne c'est clos euh, <laughs> euh, yaakaar naa ci Euh, ñaar fukkeelu jotaay ak juróom benn wala ñaar fukk en tout cas ci jotaayu umul qura bi mooy hamziya bi leeral nañ ko taxaw nañ ci taxaw ci leeral ko leeral ko ko ci ñaari jotaay taxaw ci leeral bu baax a baax masala boobu ba nga xamante ne débat la boo xam ne mu yaakaar naa ni c'est clos ci jotaayu remaax yi tamit euh, leeraloon nañ ko ci euh, buntu bi ko Cheikh Hadj Omar Fouti wax radiyallahu ta'ala anhu leeral hmm, moom débat boobu moom c'est clos moom leer na nañ bilaa xam loolu bi la ne mën naa ne gis yeneen bi sa alayhi wasallam ne loolu maanaam mën a nekk la te euh, nit ñi gis nañ ko ay nit dañ koy gis sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy wax ak ñoom kon loolu euh, kooku bu la lu mu la feeñu wax la ko jox la ko loolu dañ koy nangu naam lu am at tey comme ne euh, nit ku ko weddi dara du mën du la ci fekk ci buntu sharia moom dara du la ci fekk buntu sharia moom nit ku ko wet dara du la fekk waaye ñàkk jariñ bu bari mën na la cee fekk ak lor bu bari mën na la cee fekk rawatina bu fekkente ne xam nga ni kii li muy wax dëgg la mais nga bañ ko loolu moom musiba la loolu naa am ak da la ci fekk mais bu la neexee nga nangu bu la neexee nga bañ a nangu parce que côté wu soobu ci yoonu yàlla la ci buntu ihsan la ne euh, lu demee nekk tariqa Tidjane nag ci buntu boobu rek lañ jotee seen wird yi maanaam ci lañ jotee seen li nga xam ne moom la ñu tuddee al azkarul lazima mooy nga xamante ne euh, mënta ñàkk dañ koy dañ koy taxoo euh, léegi euh, kon yaakaar naa problème yi nga xamante ne moom la ñu bari bari ci ñi ñii diingat ak ñi nga xamante ne diingatu mais dañoo perplexe. wala book ñi nga xamante ne maanaam dañuy ne wóoru bon affaire bi ba tey maanaam dalul sama xel ak euh, ñi nga xamante ne ñi ngi ci biir gaa mais léeg-léeg ñu sikki sàkka est-ce que vraiment dëppu na ak na ko parce que gars yi dañuy dinga rek maanaam yaakaar naa ne question yooyu li ci ëpp budul ne yëpp leer nañ ko ndax euh, ndarkeet nañ ko ba dinga kat bi amatul fu mu jaar yaakaar naa leer na incha allah Euh, li nga xamante ne euh, waaw kon xam naa loolu moom mooy euh, fi nga xamante ne moom lañu ñu war a yem insha allahu taala ndax masala bi nga xamante ne moom mooy yi ci des moom mooy li aju ci wird ak waarit bi loolu insha allahu taala dinañ ko gis ci ci jotaay bii di ñëw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 للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون